imaamu muslim ci ginna bi mooy bi mu indee xadiis boobu mu teg ci benn mooy lim ci teg beneen bi ci même sanad bi mu ne wa xaddasanaa te nettali nañu Abdu bnu Xumayd suñu sëriñ di Abdu bnu Xumayd qaala mu ne axbaranaa Muhammad bnu Bakr Muhammad bnu Bakr qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu ibnu Jurayj al imaamu ibnu Jurayj bi haadal isnaad ci sanad bi newoon ci kaw nga xam ne imaam ibn Jurayj moo ko jële ci Abu Zubayr mu ne annahu sami'a Jaabir ibn Abdillahi yaquul lam yatufi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wala ashaabuhu bayna as-Safa wal Marwati illaa tawaafan waahidan mooy càllale boobu <clears throat> Abu Zubayr imaam ibn Jurayj moo ko ne mu wax ci bi ñu wax sànk ne ci suuf muy Abd ibn Humayd mu ne axbarana Muhammad ibn Bakr qaala axbarana ibn Jurayj ci mu jaar ci mu jële ko ci eh, Abu Zubayr mu ne dégg na Seydina Jaabir ci càllale bii mu ne illaa tawaafan waahidan tawaafahu al-awwal waaw tawaaf fii nag waxuñ la tawaaf bayt bi de parce que loolu xam nga ko wax nañ la ñetti façon tawaaf moo am tawaaf moo tax saa yu bay na Safa al dañ koy wax tawaaf moo tax loolu il faut fair moo tax euh, vo euh, terminologie yi am solo xam nga tawaaf buñ ko jooylee mooy tawaaf kaama gi mais bay na Safa wal Marwa dañ koy woowe tawaaf tamit ah, ah oui dañ koy woowe loolu te bu boobaa bul jaawale mu ko mu ko bul jaawale jàpp ne ah kon loolu day wan ne kon tawaaf kon benn yoon lañ ko def déedéet. mooy tawaaf wax nañ ne ñetti tawaaf yi tawaaful quduum tawaafu tawaaful ifaad ak tawaafu tawaafu li nga xam ne mooy alwadaa fii taafa illaa tawaaful awal mooy diggante sax yu bayna safa marwa waxoon nañ ne benn yoon kese la ko def léegi nag kon masala bi mooy léegi posé waat ko yonent ma lay saar saar mais à vrai dire à mais tawaaf gii nii tànk la ko defe walla walla dafa dox ñu ne la très bonne question très très très très bonne question question bu ama am solo nga posé wallahi ah <coughs> dañ naan la nañ la ñëwal récapitule la nga xool xadiis yi ne tànk la ko defe mooy bi ñu jóge léegi bu seydina imaam muslim bi jóge ci naa jaabir ibnu abdillah ibnu amr ibnu amr ibnu haram te gis nañ ko ci jataay moom lañ gisoon jataay bi weesu loolu leer na te tamit jële nañ ci beneen saxaaba seydina wa mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu wa ardaa nga xamante ni noonu <coughs> daldi soloowe ci mawlaana ibnu Umar fekk dafa doon tawaaf ñu gis ko muy dox na doon mooy diggante Safa Marwa waaxu wuccu ko waa ci biir xur wi euh, am ko ne ko mais ah yow Ibnu Umar hmm? yow Ibnu mais <coughs> yow da dox ci ci fii nii te doo te doo doo doo doo rëppëtal ah Seydina Mawlana Ibn Umar ne ah bu dee ne hmm, bu dee ne damaa dox gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu dox bu dee ne damaa damaa damaa gaaw gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu gaaw waaw bu dee damaa dox gis naa man ibnu Umar yonent ma lay saar-saam mu dox waaye bu dee ne damaa gaaw gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di gaaw léegi kon te loolu <coughs> xam nañ ne Seydina Jaabir nee na di endoon la ko def waaw léegi nag mu wax leen moom lan moo tax mu defoon ko mu ne wa ana shaykhun kabir wala in mashitu laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wala la in mashitu laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi waaye bu may daaw naa la in sa'itu laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yas'a wa ana shaykhun kabir mu ne man nag boo gisee may dox nii yow mi ma interpellé muy Kasiiru bnu Jumhaan hein dangaa jaaxle ci ma nekk ci batnu bii nga xam ne batnu xur Safa ak Marwa nga xam dañ fay gaaw loolu la yonent saa saam doon def nga gis ma may dox mu ne ko boo gisee ma dox gis naa yonent ma saa saam dox bu bu ma gaawee it gis naa yonent saa saam gaaw boo gisee nag ma dox mooy damaa nekk paa léegi mooy amatuma kàttanu parce que Mawlaana Omar dafa guddoon fan hmm? gisoon nañ ko ci tarjamaam radiyallahu taala anhuma mu ne man loolu moo tax mënatuma gaaw te imaamu tirmidi nee na xadiitun hada saxiix lii de xadiit la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu baax la bu bu wér la kon ñu gis ne kon moom ci kaw waxu Seydina Mawlaana Ibn Umar bi gis na ci yonent saa sallam dox gis na ci it mu gaaw mais comme que moom li tax mu mooy da koo mënatul daa mënatul a gaaw loolu moom leer na ne tànk la ñu nel benn ngoo Muslim rahmatullah alayhima dañoo soloo ci mawlaana ibn Umar radiyallahu taala anhuma mu ne yonent salaam kaana yas'a batna al-masiil idaa taafa bayna as-Safaa wal Marwa Seydina mawlaana ibn Umar radiyallahu taala anhuma mu ne sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na koo xam ne yasaa da doon dox batnal masiil ci xur wi nga xam ne mooy bu tawee ndax bu dee safaa loolu waxuñu woon waxoon nañ ne ñëw ci safaa tuuti mais nañ bàyyi pour ñu bañ a dagg masala bi ak marwa waxoon nañ en tout cas deux lañ quoi ñaari montagne yu ndaw euh, mu ne mooy masiil mooy fi nga xam ne bu comme que dañoo xaw a kawe bu tawee ndox yi foofu noonu ndox yi jóge fii jóge fii foofu la ñuy dajaloo loolu mooy almasil foofu la ñuy dajaloo comme bassin de rétention boo xam ne bu tawee ndox yi fa lay dajaloo fii nag c'est naturel mooy ni mu mel noonu comme koo xur la bu tawee ndox yi day wàcc fu nekk nekk foofu mu ne gis na leen tamit alayhi salaam moom yas a batn almasil ida taafa na sofa wal marwa mu ne gis na yonent bi alayhi salaatu salaam moom mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu muy dox dox bu gaaw ci xuru Safa ak Marwa waaw lii lan lay wane day wane ne kon <coughs> yonent bi alayhi salaam dafa dox ak lan tànkam mu am beneen xadiis boo xamante ne nii même bu am na wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nga xam ne al imaamu ahmad rahmatullahi alayhi moom moo ko solo solo na ko mais pas moom kese euh, waaye daal <coughs> sanad bi euh, ku mel ni ki euh, bon finalement ku mel ni pour gàttal côté boobu quoi al al imaam al xaafis ibnu xajar dare bu dee càllale bu njëkk bi parce que dañ ko soloo ci càllale yu wute dañ ko soloo ci càllale yu wute imaamu ahmad dane xaddathana euh, surayj qaala xaddathana abdullah ibn muammal an amra ah, an umar ibn abdirrahman qaala xaddathana ata ibn abi rabah an safiyata binti shayba an habiba binti abi tijra annaha qaalat ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatuufu bayna safa wal marwati wannaasu bayna yadayhi wa huwa waraahum wa huwa yas'a hatta araa rukbatayhi min shiddati as-sa'yi yaduuru bihi izaaruhu wa huwa yaqul is'aw fa inna allaha kataba alaykum as-sa'y al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal imaam at-tabarani soloo na ko na ko noon al imaamu an-Nasaa'i ah <coughs> waaye dane kon euh, attends nañ wax li kii bi wax <coughs> imaam bo xadiis bële kon mawlaana ibnu mawlaana imaamu Hanbal dane Surayj moo ko nettali hmm? mu ne nettali nañu Abdullah ibn Mu'ammal affaire bi yëpp nag ci Abdullah ibn Mu'ammal mii la parce que moom da'if la comme li am imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ne da'if la mais hadith bi imaam at-Tabarani soloo na ko ci beneen yoon boo xam ne jaarul ci moom ci lu gàtt foog naa mu ne ci Mawlana ibn Abbas la jaar la ko la la jaar mais en ci yoon boo xam ne boobu day dëgër bu dee riwaaye fii jaar ci Abdullah ibn Mu'ammal da'if la mais beneen riwaaye bi daf koy day dëgëral que mbir mi. sax na hein loolu day mu ne yooyu boo leen boole yi day day day dëgg day dëgëral affaire bi boo ci gàttal mu ne kon <clears throat> moom mu ne an Umar ibn Abdurrahman Abdullah ibn Mu'ammal mu jële ci Umar ibn Abdurrahman qaala mu ne haddathana Ataa Ataa ibn Abi Rabah rahmatullah ala al-jami' an Safiya bint Shayba mu jële ci Safiya bint Shayba radiyallahu anha an Habibata bint Abi Tijra mu jële ci Habiba di doomi bani eh, abi Tijra Habiba bint abi Tijra annaha qaala <coughs> saxaabi la woon radiyallahu anhu bu jigéen mu ay ra'aytu nabiyya gis naa yonent bi sallallahu alayhi yatuufu bayna Safa wal Marwa muy wër waxoon naa la wër bu wër mooy muy dox muy gaaw ah muy def Safa Marwa wannaasu te nit ñi bayna yadayhi ñu ngi ci kanamam ñu ngi ci nekk ci kanamam wa huwa waraa aw mu ngi seen ginnaaw wa huwa te moom yas'a mu ngi dox dox bu gaaw hatta araa rukbatay ba ma gis kiiwam yi óom yi min shiddati sa'i yadur tellement ni nga xamante ne noonu la doon waaxoo ni mu waaxu gu dëgër la woon ba comme que isaar ngay def ak rida isaar bi di xaw a dey tuuti ba ma gis rukba yi mooy óom yi léegi nag mu ngi naan nit ñi isaaw fa inna allaha kataba aleykum as-sa'i <clears throat> isaaw gaaw leen ngeen mooy dox leen dox bu gaaw ndax inna fa inna allaha ndax buur yàlla kataba moo moo moo dogal aleykum ci yéen as-sa'i moom mooy mooy bind ci yéen mooy moo farataal ci yéen as-sa'i waaw al imaam al xaakim daal dina koy solo moo tax ci yoon yi boo boolee yoon yi la xadiis bii nii di di dë di dëgëre voilà lii lan lay wane ah këne lii kon dox la woon ah <coughs> mu ngi noonu ak yeneen ak yeneen yii yépp lan lay wane këne yonent bi alayhi salaam daf koo def te fële dafa dox ak tànkam te naa Jaabir wax na dafa ñëw ba yéeg ci safaa yéeg ci marwa ak eh, léegi nag lii benn côté la mu am yeneeni xadiis yoo xamante ne te jundoon nañ la ko ci eh, jataay biy weesu mooy xadiisu sayiduna jaabir <coughs> ibn abdillah hmm? sayiduna jaabir ibn abdillah radiallahu taala anhu mu ne mu ne ci xadis boo xam ne al imaamu muslim ibnu xajjaaj eh, muslim ibnu al xajjaaj moo ko soloo mu jaar ci abu zubayr ibnu eh, mooy eh, kii ibnu ko ci abu zubayr moom mu ne na seydina jaabir radiallahu anhu yaqulu mu naan taafa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati alwadaa'i ala rahilatihi bil bayt wa bayna as-safa wal marwati li yaraahu an-naasu wa li yushrifa wa li yas'aluhu fa inna an-naasa ghashuuhu ñu ne seydinaa jaabir mu ne bin abdillah radiyallahu ta'ala anhu mu ne taafan nabiyu yonent bi alayhi salaatu salaam na fii hajjatil wadaa ala raahilatihi bil bayt muy nekk seydinaa jaabir mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam de <coughs> def na tawaaf néegub yàlla bi muy kaaba gi ci kaw war waayam loolu waxoon nañ la ne loolu xajjatul wadaa yi mooy euh, euh, kii nu tudd tawaaful ifaada ak wadaa soit denn ci ñaar walla ñoom ñaar ñib la loolu rek la woon nañu ko <coughs> mu ne yo kon loolu leeraloon nañ que ne loolu yonent ma ne saa saam tawaaful qudum tànkam la ko def kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wër na kaaba gi ci kaw war waayam waaye it wër na wa bayna safa wal marwati waaye it diggante safa ak marwa tamit war na ko mooy def na tawaaf ak mooy def na sa'yu bayna safa wal marwa fekk dafa yéegoon ci géléemam lu taxoon li yaraahu naas ngir nit ñi gis ko wala yushrifa ngir mu yuqambuteku mooy mu mu feeñ ba nit ñi di ko gis mu nekk foo xam ne ñépp a koy mën a séen lu tax wali yasaluhu ngir ñu wan koo laaj seeni laaj ci wàllu aj gii ñu ne lan moo taxoon mu yéeg fa inna naasa waaye it fa naa sa rashu ndax nit ñi dañ koo dañ koo wër song ko mooy fees dell foofu ñépp bëgg koo roy mu nekk ci kaw gëléemam ngir nit ñi a roy ci moom moom mi ne xuzu anni manasikakum te gisoon nañ keroog li waa jumhur minal minal <coughs> minal maalikiyati hein ak shafi'iyyi non maa non hanafiyyi maalikiyyi ak hanabila yi doon wax ci wàllu Eh, eh, oh, est-ce que nit man naa tawaaf war wala déet est-ce que mën naa ne bi ñu gis mas masala boobu gisoon nañu gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy loolu le hmm? gisoon nañu affaire boobu ndax nit que ne Shafi'i yi ñoom ci seen mashhur dañ ne bañ a nekk loolu kay mën naa ne amul sax luñ ci sib xilaafu law laa la imaamu Nawawi waxoon rahmatullah alayhi loolu gisoon nañu waa jumhur li ñu ne man da nekk lu dul ko am ngànt ak yu mel noonu waxoon nañ bokkoon nañ ci xadiis bi tuddoon nañ ko ne ndax da koo defoon ngir nit ñi li yaraahu naas nit ñi gis ko man koy laaj mu leen di jàngal li ñuy aje waaw lii la imaam xam nga lii nii mooy kon lan la imaam jaabir mi ñu nettali xadiis bu gudd bi sànq dañ gisoon ko bii weesu keneen leen tibale saa saam tànkam la ko defee yéeg fii yéeg fii yéeg fii mu ne fii yonent saa salaam eh, taafa wër na kaaba gi ci kaw war waayam mais nag mu am lu am solo da wa taafa ala raxilatihi eh, taafa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi xajjati alwadaa'i ala raxilatihi wa bayna as-safa wal marwa ne c'est successif waaw waxoon nañ la summa mooy am succession bu ma nee daxala muhammadun wa suleymaanu bu ma nee ah seydinaa muhammad de dugg na wa suleymaanu ak ak suleymaan ah wa suleymaanu ak suleymaan loolu tekkiwul ne seydinaa muhammad dafa dugg léegi rek seydinaa suleymaan dugg déedéet loolu du succession mooy mën na nekk kii dugg ca suba kii dugg deux jours après man nag ba may nettali ma ne dugg na kii dugg na kii dugg loolu tegtewul succession moo tax fii bu nee taafa bil bayti ala rahilati ci kaw war waayam wa bayna safa wal marwa tekkiwul ne automatiquement de bu ne woon summa waaw te tamit tekkiwul ne sax dañoo toftaloo kon affaire baa ngoog mooy kon xadiis bi lan lay wane mel ni kon dafa opposé yi ñu fi tudd léegi ñu ne la lool benn affaire la ah naka noonu waxoon nañ la tamit que ne imaam Abu Dawud ah as-Sijistaaniyu rahmatullah alayhi dina koy solo hmm? même bu dee ne xadiisu imaamu muslim bi même bu dee ne xidaa xadiisu al imaamu muslim ibn al xajjaaj ah mooy jëlee na ko ci yeneeni sëriñam comme al imaam abu bakr ibn abi shayba ah ah ak yeneeni sëriñam yoo xam ne ñoom ñépp ak ñi ko jële ci al imaam ibn jurayj kenn tudd fi ne kenn ci ñoom tuddul ne bayna safa wal marwa boole wuñ ko ci dañ ne rek taafa bil bayti taafa nabi sallallahu alayhi waaye boole wuñ ci safa ak marwa mooy bii nii wax na ko imaam abu daawud daal dina koy solo tamit mu jaar ba léegi ci abu zubayri ibnu jurayj mu ne axbarani abu zubayr annahu sami'a jaabir ibn abdillah yaquulu taafa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati alwadaa'i ala raahilatihi bil bayti wa bayna as-safaa wal marwa waxoon nañ la al imaam waaw waxuñ na koon al imaam an-nasaa'i tamit daal dina koy solo ah kon nag loolu leer na que ne kon affaire bi te tamit nii la ko solowee taafa bil bayti ak safaa ak marwa ci kaw war waayam kon nag affaire bi kon leer la ne loolu la mooy loolu it lu sax la que ne Seydina Jaabir nettali na la yonent bi aleyhi salaatu salaam tawaaf na dox na Safa ak Marwa ci kaw war waayam waaw loolu nag xam nga <coughs> loolu tamit <coughs> problème la <coughs> en bi ci nii di niru problème mais waxoon nañ ne tamit al imam Muslim rahmatullah alayhi soloona ci Mawlaana Ibn Abbaas <laughs> luy dëgëral wax jii xam nga nag naan boo peut-être bon est-ce que amul njuumte comme li la sànq ne imaam muslim jëlee ko ci yeneen sëriñam yoo xam tuddul Safa ak Marwa ma ne am na ñeneen ñu ko tudd quoi rien rien que imaam Abu Dawud imaam An-Nasa'i ñooñu ñëpp seen yooyu te ci càllale yu wér day wan ne kon affaire bii am na quoi mais ñu ne la lii gën a ne sax lii nii am na <laughs> mooy li Mawlaana Ibn Abbaas wax radiyallahu ta'ala anhu <laughs> da xadis mu ngi ci sax imaam muslim na ko noonu al imaam abu daawud solo na ko mooy rek xadis bañ gisoon bim naan ko sa nit ñi nee nañ te ne yonent ma lay saa saam ramala bil bayt dafa dafa mooy mooy ñett yu njëkk yi muy euh, waaxu waaxu bu gaaw te nee nañ loolu sunna la mu naan sadaqu wa kadhabu wax nañ dëgg waaye juum nañu man naa ko waaye wamaa sadaqu wa kadhabu mu a ana lan mooy sabaqu wa kadabu waay eh, mooy xadiis boobu eh? <coughs> xam nga Seydina Ibn Umar eh, Ibn Abbas te mu ngi ci riwaaya imaam Abu Muslim ibn al muy Abu Tufayl moo ko jële ci moom Mawlaana Ibn Abbas wax nañu lan wax nañu tamit kenn yonent ma lay sa sam waroon na imaam Ibn Abbas mu ne imaam euh, Abu Tufayl dane qultu li Ibn Abbas dama wax Mawlana Ibn Abbas ne ko xam nga ñoom ay mbokk saxaaba lañ mais kii dafa ginu nekk gone parce que nañ la moom Uhud la juddu ghazwatu Uhud gis na Yonent bi alayhi salaam comme ni ñu ko xadiis bi tamit te waxoon nañ keroog di wanaate que moom it nee na gis na Yonent bi ci kaw war waayam ca Marwa xoolal mu ne dama wax Mawlana Ibn Abbas man Abu Tufayl ne ko axbirnii ani tawaafi bayna Safa wal Marwati raakiban asunnatun hu nee na dama wax eh, eh, Mawlana Ibn Abbas man Abu Tufayl radiyallahu ta'ala anhu ne ko mais te eh, doo ma xabaare ci wàllu dox entre Safa ak Marwa fekk ba nga koy def dangaa war mais asunnatun huwa loolu sunna la ah Mawlana Ibn Abbas loolu sunna la ndax kat fa inna qawmaka yazumuna annahu sunna ndax sa sa sa mbokk yi kat nee nañu loolu sunna la de war di def tafaat euh, safaat marwa loolu bu fekk nga yéeg ci jëleem wala yooyu loolu loolu sunna la qaala mawlaana ibn Abbaas wax li mu waxoon mooy comme li waxoon ca ca ca ca tawaaf ba sadaqu wa kadabu dañ nañ dëgg wax nañu dëgg te tamit juum nañu nee na wane ko wa ma qawluka sadaqu wa kadhabu ah mais li nga naan sadaqu wa kadhabu mooy lan wax nañu dëgg te juum nañu mooy loolu mooy lan <clears throat> Seydina Mawlana Ibn Abbas ne inna rasulallahi tegtal baa ngii nag tegtaloo bi fii sallallahu alayhi wa sallam kasura alayhi nnaasu yaquluuna hada muhammadun hada muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hatta xaraja al awaatiqu min al buyut wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yudrabu nnaasu bayna yadayhi falamma kathura alayhi nnaasu rakib mu ne qaala ibnu Abbaas wal mashyu was-sa'yu afdal ah, mooy nag xadiis bii nag xadiis bii moo xadiis bii waaye xadiis bii mais daf ñoo defal boole booy hadith yi nga jàppoon dafa contradictoire Mawlana Ibn Abbas boole na wax nañu li tax Seydina Jaabir lim ne leen saa salaam lim nettali hadith bu njëkk bi bu bu bu gudd bi di jaar Seydina Muhammadul Baqir ah an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu loolu la la mu wax loolu la Seydina Jaabir li mu wax loolu la. ne tànkam mais it bi ne war na diggante Safa ak Marwa tamit loolu la te mooy mem bi du dóore mem bi la Mawlaana Mabas leeral nañu ko fii <laughs> yaa ngaa gisa ah? <laughs> waaw lii nag ah sama mar gi nag maa ngi naan maa ngi naan sama mar gaa ngay naaw bu ngay dem ku ko demal Mawlaana Mabas Allah al moom mii géej gi moo ma nàndal Allahu akbar xoolal moo ñu leeral affaire bi de nee na <laughs> mu ne Abu Tufayl Sayyidina <laughs> Abu Tufayl radiyallahu mais moom it dafuñ tarjamaan bi <laughs> saxaaba la saxaaba la waaw xam xoolal dañ bàyyi bii di ñëw ba bala ñuy ba bala loolu di dagg ci ci éran ne waaw ah, parce que loolu nag lañ waxoon ne saxaaba yi def seen tarjama te moom mii saxaaba tudd nañ lu gàtt ne Uhud la juddu wala kii wa ay mbiram bon lii rek lañ ci nettali ak moom ak Mawlaana Ibn Abbaas yi quoi gisoon nañ même hadith yi gisoon nañ mais fii nii dafa gën a leeral affaire Mawlaana Abbaas mu ne li tax ma ne la sadaqu wa kadhabu ñi ne war ñi ne Yonent bi alayhi salaam def na ko mooy wax waaw war diggante Safa ak waaye kenn sunna la mooy loolu nag mooy li ñu juum mooy da koo defoon parce que daa am lu tax parce que balaa dam na baas moom dama jàpp ne comme que mooy doxut Safa ak Marwa waaye it yu gaaw yu njëkk yi comme ni ko gise woon yooyu yëpp daa amoon lu tax la taxoon nag ba mu deñee comme comme te tawaaf ga même tawaaf ba sa'i bayna Safa bi tamit yonent mi sallallahu alayhi wasallam da ci wane woon doole ah ba mu naan rahimallahu ra'an arahumul yawma min min min nafsihi quwwa wala arahumul yawma min nafsihi jalada ah loolu lépp Mawlaana na Abbaas dafa jàppoon ne loolu ay tax-tax la yoo xam ne bu ñu dañu deñee la affaire yooyu deñ loolu moo tax mu jàpp ne mbir moom du sunna mais waxoon nañu li gën a dëgg yii yépp sunna la te loolu jamaahiirul salaf wal xalaf dañ cee wuteeg moom léegi nag muy expliquer muy expliquer ana lan moo tax ana lan moo tax yonent ma lay saa saam waroon mu ne bi ko kon abu ki abu Tufayli radiyallahu anhu ne ko mais lan mooy ne na sadaqu wa kadhabu mu ne ko inna rasulallah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ndaw yàlla li kasura alayhi naas <coughs> gis nga keroog bi muy def sa'i yu bayna safa wal marwa mais nit ñi <coughs> dañoo bari ci moom mooy dañ fee bari vraiment wër ko fu nekk xam nga Seydina Jaabir waxoon nañu ko ba ñuy génn Medina mu ne ba ma taxawee gis nga bañ dool Xulayfa mu taxaw di ilaal ci gëlee moom ba ma xoolee sama kanam man dal basar fi sama bët ma na yem lépp di nit ci kanam ma xool ci ginnaaw noonu ma xool ndejoor noonu ma xool gauche bi ma xoolee droite noonu ma xool gauche noonu fépp di nit te loolu mooy ñu jóge Medina ci kaw gi ñu jóge Medina waxagula woon ci yoon wi way waa banu mudlij ñi nga xam ne yeneen kii yi ñu jóge Taif mu ngi nii agsi Makka ci Kaaba bi mais waa Makka it bëbb génn ñeneen ñi jóge fu nekk waa Qatafan ñiy jóge fu nekk ñiy jóge fële waaye ñépp ñëw waaye yow xam nga ne affaire yi day gën a day gën a ah. nit ñi dañuy gën a bari ah. mu ne nag looloo xewoon nit ñi dañ koo bañoo bari fépp waaw vraiment léegi nag nit ñi naan hada Muhammad hada Muhammad hada Muhammad gaa naan ha Muhammad a ngi mooy waa Makka ci boppam comme que dañ koo gëjoon a gis parce que Fathu Makka la la fa jóge woon parce que Fathu Makka ci huitième année bi bi mu paree ñëwaat na Makka mais guddi la fa ñëw def umratul Ji'rana mu ñibbiwaat xam nga dafa ne Fathu Makka ah ghazwatu Hunayn aw Taas continuer Taif jóge Taif ñëwaat euh, Ji'rana séddale màng bi ci guddi gi mu demaat Makka ci guddi gi ñi ko gis bari mu dem. umra ñëwaat bi mu jógee noonu mu ñibbi Medinatul Munawwara depuis boobu gaa yi ko moo tax ko gisee moo tax euh, ndaw si wax léegi bint abi tijra ñooñu ñooñu dañoo bokkoon ci dañ doon génn ak waa Makka naan é Muhammad a ngoog waaye yeneen saa salama ngoog hada Muhammad hada ak mag ñe ñëmaat é waaye yow xam nga imaginer nga yow yow yow fexeel rek nga dund ambiance bi mooy mooy mooy mooy moment boobu ni ñuy demee ah li gaa yi yéeg ak ku nekk ni ngay bëggee gis yoneen saa salam ak nit ñi ni ñu bare nit ñi ku nekk naan a yoneen saa salam a ngi yoneen saa salam a ngi hada Muhammad hada Muhammad hada Muhammad nee na hatta xarajal awaatiq minal buyut ba sax jigéen ñi nga xamante ne nii même jigéen ñi dañoo génn génn fan minal buyuti génn ci seen génn li nga xamante ne nii mooy seen seen kër yi ak seen néeg yi ñu génn ci seen néeg yi ñoom jigéen ñi di wax lan <coughs> ba jigéen ñi dañoo génn sax ci seen néeg yi waaw ñépp génn ci kër yi di xool yonent saa salaam hàdda muhammad sallallahu alayhi hàdda muhammad yeneen tib saa la ko bopp ah ñun ñi nga xam ne suñu gëm ko des mooy bu ñu ko comparé saxaaba yi radiyallahu anhum mooy ñun daanaka gëmuñu tous la ñuy jàppe moom <laughs> waa à vrai dire c'est ça <laughs> mooy mooy yow bu dee saxaaba yi radiyallahu anhum ñooy ñun ñi nga xam ne suñu gëm des na rek mooy wax dëgg yàlla nag jullit ñi lu ñu man di mel lu ñu mën a wax ñun mooy bu ñu ne woon yeneen sa salaam mu nga fële ñéppay génn non loolu moom kenn du des te lool mooy ñun <laughs> lan ngay xalaat ci saxaaba yi radiyallahu surtout gars yi nga xam ne ñu bañ ko gëjee gis ak ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir roy ko jógeen ànd ak moom Medina ba foofu nee na loolu moo xew hatta jigéen ñeeg ñépp génn ñépp naan hada Muhammad hada Muhammad foo sànni mbàtt mu teg léegi nag <laughs> mu ne Mawlaana Ibn Abbaas ne bi loo amee nag wa kaana rasulullahi xoolal rek boroom makaarimul axlaaq Allah Allah Allahu akbar mu ne wa kaana rasulullah wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laa yudrabu nnaasu bayna yadayhi fa lamma kasura alayhi naasu rakib mu ne te yonent bi sallallahu alayhi kaana dafa nekkoon koo xam ne laa yudrabu doonu loon nangu ñuy dóor nit ñi bay nay day ci kanamam di leen puus di ko frayer chemin loolu masu koo nangu masu la nangu masu la nangu li nga xam ne buuri jamono moom lañ nangoo président jamono yonent saa salaam mosul la nangu lool xàllal ko yoon wi di puus nit ñi ah loolu nag mooy boobu ay nit a doon dox ak war ñu leen di puus mooy ay oto ne fi bu doon tey ay oto fii ne ñu puus leen wàcce leen tali bi dàq oto yëg ci tali bi frayer ko chemin loolu yonent saa salaam mosu koo nangu façon bu mel noonu masuma nangu ñuy puus nit ñi di leen dóor a këpp wala di puus aya di xàll aya puus naan mu ngi ñëw puus leen gaa yi xal masu la nangu lool wala gaa yi yor ay liif wala ay yar bàcc tël dóor gaa yi mbooloo mi randu na leen foofu dóoraat beneen côté bi ñëw foofu mu avancé loolu masu koo nangu waaw loolu yonent saa salaam masu koo nangu ndax loolu mbiru mbiru rëy rëy lu da cee nekk te moom moo ne woon lim bëgg mooy abdul rasul la bëgg a doon loolu la tànn jaam jaam ndaw yàlla nekk jaam di ndaw yàlla mooy pourquoi moo tax xoolal la mu waxoon waaja waaja moo woon waa ji ñëw waa ji di lox mu ne ko loolu lan la bul tiit man mii nekkuma lu dul doomu jigéen goo xam ne màkk fii yàpp wu ñu weer ba mu wow koŋ la sama yaay doon lekk kon nag dalaloo sa xel waaw waaw man maay doomu jigéen joo xam ne sayyidatu Amina nga gis ne ñoom it gis nga liñ doon dund yàpp ba nekk fi di togg yàpp yi de naaj wi nga koy teg ba mu wow ngeen jàpp ji di matt man sama yaay noonu la doon def Allahu akbar man maay doomu kooku kon man nan laay rëy rëy loolu nekk sama karam di lox <laughs> gaa yi nga xam ne bu ñu bu ñu bu bu ñu amee notoriété wala li jaay naan ñu tekki bëgguñ ku leen rappeler seen démb loolu défaut la loolu koo gis mu mel noonu bu ko dé bu leen ko dénk fifteen ci dërëmu nguur gi wala lu ñépp bokk bu leen ko jox benn poste de responsabilité koo xam ne temps ya muy galérer comme que léegi il est le chef il est le boss il ne veut plus qu'on lui rappelle kooku moom bu ngeen di tànn DG képp ku mel noonu teg leen ci suuf parce que bu ngeen ko fi falee il fera tout pour sax gis nga kaawam bi cadre bi ngeen ko fekk ci wàllu euh, fortune am wala ci wàllu apparence am day bëgg bu fi moom tous les jours muy gën a kawe. muy gën a te lool ci alalu gaa yi la koy jaarale waaw fii mu ne gaa yi nga xam ne moo tax moo tax nag ñu bari euh, ak loolu ak amoon solo bu doon ne ñi nga xam ne ñoo jaar ñoo ñoo ñoo mooy ki am xam-xam mu léeg de muy muy rappeler démbam galère gi mu def ba taalibe yi xam ne sëriñ bi ñu xam ne ah kon nag affaire yi du ay kaf du ay fond ku ko bëgg daa am lu mu la a jàppal kon nekkete kay sëriñ bi bu toogee nit ñi di ko déglu muy wax wala mu xam-xamam bii nit ñi di ko topp mu leen ciy gindi du loo xam ne da doon tëdd di nelaw comme ñun ni ñu foog ne noonu def ngir am ko jamais jamais doon na nangoo wéet doon na nangoo mokkaa di nangu yu xumb yu bari di xew du fa ne parce que xam na la yu xumb yooyu àndul ak xam-xam shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa 'allamani anna al-'ilma nurun wa nuru Allahi la yu'tahu la yu'tihi 'asi wala la yu'tahu la la yu'tahu 'asi laa yu'tihi Aasim waaw ah. jàmbat naa ci sama sëriñ Shakir euh, Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi radiyallahu moom imaamu Shafi'i sama ñàkk mën a takk mu orienté ma xamal ne ma boo bëggee loolu dangay moytu ma yàlla ndax kat xam-xam leer la te leerug yàlla nag du ko jox mooykat waaw ñu xam ne kon sëriñ bi wala boroom xam-xam bi am na fa mu jaar loolu dafa am solo des fois parce que sinon nit ñi du ñoom ñoom li feeñ tey rek la gis li feeñ tay kese lañuy gis li feeñ tey kese la ñuy gis waaye duñ gis démb loolu nag dafa baax di leen rappeler lii euh, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax doon wax bu Maroc radiyallahu anhu mooy la fait que gars yi bind ci taraajim boroom xam-xam yeeg ñun ñu baax ni ñu occulter seen côté yi nga xam ne vraiment <laughs> buñ ko nettali woon nit ñi dinañ dinañ dinañ dinañ def ndànk tamit ci ci dinañ xam ne waaw wala yu bi toll na fii kii toll na nii mais <laughs> galère na de wala yu mel nii da ko doon dal yooyu ñu dindi yépp du ñu ko wax di wax rek kii yooyu bokk na ci nga xam ne vraiment bokk na ci gina euh, tax nit ñi xam ñu dëgg dëgg affaire bi yoon bi nan la demee mooy kuy dem ci yàlla gëm yàlla war a jaar ci sunna nan lay demee waaw imaamu Maalik ibn Anas jaay na téegu néegam ngir jàng xadiis tuwaaw tuwaawu këram néeg bi muy fanaan jël na ko dem jaay ko ngir mën a am ay këyit ak yooyu ngir mën a jàngi xadiis moom Seydina Anas imaamu Maalik nen imaamu daaru hijra jaay na te tey idaa dhukira al-ilmu fa Maalikun an la imaam Shaafi'i waxoon bu ñu tuddee xam-xam imaamu Maalik mooy biddiw ba fi nekk kaw moo tiim ñépp te pourtant loolu dal na loolu dal na ko saxaaba yi radiyallahu gis nga gaa bañ fi demee doom kiiwi xare bu leen yonent saa salaam yónni woon ñu dem ba amatuñ benn provision ba ñu foog ne dañuy faatu tàndarma yi ndese woon lañ doon jël la ko ay dañ ko doon bokkoo waaw ghazwatu sayfil bahr gisoon nañ ko sariyatu boobu dangay yëy ci tàndarma yi te doo ko yëy lekk mbir de dangay macc macc ba affaire yi kii nga nga yàbbi jox keneen nga yàbbi def ba buur yàlla di leen kiiwal xuut googu nganduwu jën woowu mooy lu nekk dañ nañu ko yonent saa salama ngi këram ñett lañ doon toog du cin du fa takk <coughs> cin du fa takk muy dem ay xare ñuy rey ay saxaabaam mu dem xare ñu toj ñu ñu ñu ñu toj bopp kii waj eh, naam waaw ci kaw lex yi ci kaw noonu ñu toj ko toj damm bëñam kon bu ñu foog ne affaire yi moo tax ku la ku la bëggul a wax démbam rek kooku moytu ko ku jàpp ne démbam oh comme que léegi kii naa bu ma kenn rappeler ku koy rappeler ku mu gis sax koo xam ne ba mu lay xam jamono jooju la woon mu bëgg laa écarter kooku moytu leen waa ju mel noonu. yeneen saa salaam yeneen bi sallallahu alayhi allahu akbar Hmm? masula bëgg kuy dóor ñuy dóor nit ñi ngir xàllal ko yoon jamais jamais moo tax mawlaana ibnu Abbaas mu ne wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa laa yudrabu nnaasu bayna yadayhi yonent bi alayhi salaatu wa salaam doonuñu woon dóor nit ñi di kanamama ah. doonu ko nangu jamais ngir xàllal ko yoon frayeel ko un chemin ñu jël ay liifa ki kii di bàcc nit ñi ngir ñu puus jamais doonu ko nangu nii tamit ay ay kucceel doonu woon nangu yi ay ay ay wër ko mu jàpp di kucceel gaa yi jàpp di kucceel gaa yi ko dóori kurpeñ aka sànni di di di leen di leen di leen di leen di loxo ñuy gaa yi puus ngir mu jàll loolu mosu koo nangu mu ne bi nit ñi bari yeneen saa sal nit naan hada Muhammad hada Muhammad aywa Seydina Muhammad a ngoog way Seydina Muhammad a ngoog sallallahu alayhi mu ne te boosula bëggu ñuy dóor kenn ci kanam ngir xajal mu ne nag fa lamma kasura alayhi naas bi nit ñi bari noonu nag rakiba ci la waree li xoolal li ci Mawlaana Ibn Abbaas rek mu ne wal mashyu was sa'yu afdal mu ne waaye dox dox waaye dox ak waaxu bu gaaw loolu moo gën waaw eh, muy waxam ji lu muy <laughs> mooy Mawlaana Ibn Abbaas defal nañu kii bi daanaka sax jàll ci xadiisu Abu Tufayli bi sax <laughs> daanaka du ko ñaan Abu Tufayl mi ne te xadiis bi mu ngi ci Sahih Imaam Muslim mu ne dama te waxoon nañ ko dane Mawlaana Ibn Abbaas est-ce eh, eh, xam nga ne njortu nga ne est-ce que xam nga man gis naa Yonent saa salaam mu ne ko fasifuni fasifuni ay wa kon décrire ma ko nee na mu ne ra'aytuhu 'inda al-marwati 'ala 'alayhi fa qaala Ibn Abbaas zaaka kaanu laa yudda'uuna anhu wala yukrahuun allah <laughs> Abu Tufayl mu ne bi mu waxee Mawlaana Ibn Abbaas loolu mu ne ko fasifuni kon kon kon décrire ma Yonent sallallahu alayhi wasallam ah. nee na ma ne ko gis naa ko indal Marwa fa Marwa laa ko gis ah, ala naaqati mu nekk ca kaw naagaam ga wa qad kasura an-naasu alayhi te nit ñi bari nañ foofu wër nañ ko ah, fa qaala ibnu Abbaas mawlaana ibnu Abbaas ne ko zaaka rasuulal rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kay salaam kon yow gis nga ko yow Abu Tufayl <laughs> gis nga saxaaba yi tey nga ko doon dar yeneen saa salaam ak nit foo mën di jóge même bu dee doxandéem nga yaa ngi door a agsi nu ngeen mën di mel. kaanu laa yudda'uuna an wala yukrahuun kenn doonu leen woon jëg di leen puus ah? fa dhalika alladhi yad'ul yatim mooy yad'u boobu waaw innahum kaanu laa yudda'una ana leen woon jëñ di leen puus tàll leen nele ngeen xajal sànga bi mu jàll loolu masu ko ak di këg nit ñeeg di leen puus aka soy fexe ba yow bu kenn agsi ci moom déedéet yeneen saa amuloon garde këram amul woon xiraas ak gaa yoo xam ne ñooy lee ñooy monter la garde am nañu ko doon ci seen op seen seen seen seen option bopp comme Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ba ñuy dóor a ñëw Medina mu ne damaa toog dafa jekki rek xelam dem mu ne xaaral ma dem daal di daal daal di garde yi saa sama benn guddi waaw fekk Sayyidatuna Aisha nee na mu ñu ngi ma moom ak saa salaam ñoo newoon nee na yoon saa salaam dafa jóg ne moom de aka neexoon kenn ci saxaabaan yi ñëwoon garde ko guddi gii ba ci jekki rek daanaka daf ko wax rek dégg ay jaasi jaasi joo xam ne du ñu yëngal ci ginnaaw ci ginnaaw kii mu ne ko kat la mu ne ko ana Sa'd ibn Abi Waqqas lu la fi indi damaa ñëw ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir aar la tey ngir monter la garde mu ñaanal ko buur yàlla ba mais ba buur yàlla woo àtte bi buur yàlla wàccee wallahu ya'simuka minan naas ci la yonent saa salaam bàyyi ñun ñu dem mooy dongootu ci benn moo tax ndaw sam romboon ca xabru ba comme ni mu nee ci saxiix yi mu toog ca benn bànneel di jooy mu naan ko yaa amatallahi si biir yi hmm? yow mi nga xamante ne yaay yaay yaay yaay yaay jaamu jaamub yàlla bi bu jigéen bi yi muñal yow bi yàlla bi muñal ba muy wax loolu lan la yore saa salaam ndaw si ne ko ilayka anni innaka lasta bi musibati li ma dal daf laa dalul rek sori ma waay nga naan ma ay kii kii li ma dal daf laa dalul biñ ne ko yii gaa yi ne ko yii yow xam nga fi nga doon waxal mu ne ah, xaw ma ko woon mu dem këram nee na li ma jaaxal ba ma ñëwee fekkuma fa garde fekkuma kenn ku nekk ci bunt bi di garder wala di xool di filtre ñiy dugg ak dugg gisuma loolu waaw loolu lépp daal du ma koy gis mu dem ci la koy nante ma ne saar saar naan ko innama sabru inda sadmatil ula dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy muñ muñ day am mooy ca ba ca rës ju njëkk ja ca rës ju njëkk ja lay am waaw mooy bu la musiba bi dal ci lay amee mooy muñ ba muy metti la waaw mooy moom noonu la meloon kon <coughs> mu ne kon nit ñi kaanu laa yudda'una an wala yukrahun nit ñi fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonuñ leen woon jañ di leen puus di leen repousser wala yukrahun te doonuñ leen woon gëdd waaw doonuñ leen woon gëdd naan leen jógaleen fii waaw amul woon yenn façon bëkk néeg yooyu nga xam ne ñooy nekk kër sëriñ si di sélectionner ñan ñooy dugg di bàyyi boroom alal yi ñuy dugg di bàyyi ñi nga xam ne ndax ay taalibe yoo xam ne jóge nañ fu sori ñëw mais comme que apparence am li mu wane mooy kii du boroomi dërëm ñu ne ko sëñ bi daa far te mu toog wala ñoom ñooy fi ñu toog bu benn waay boo xam ne paxeroo la wàcce léegi ñëwoon léegi gaa yi ko mu dugg ci biir sëriñ bi loolu nag amul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am waaw kaana naasu innahum kaanu laa yudda'uuna anhu wala yukrahuun waaw ñi fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon jañ di leen repousser wala yukrahuuna te doonuñ woon gëdd lu ngeen fii def waxoon nañ leen sëriñ bi dafa fatu ah jóge leen fii jóge leen fii jóge leen salaam loolu amu fi loolu ma loolu masu fa am yeneen saa kii loolu la kii léegi mooy kon ñun Mawlaana Ibn Abbaas Mawlaana Ibn Abbaas xadiisam bii moo ñu moo ñu defal jamono diggante ñaari xadiis Seydina Jaabir ak moom li mu nettali ak li léegi dinañ ñëw Abu Tufayl wax Abu Tufayl waxu dama koo gis may sa muy muy saa yi de da ne Famar wax. Seydina Abu Tufayla dane dama koo gis fa Marwa léegi nañ ñëw ci Mawlaana Ibn Abbaas mooy kon xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas bi lan la def moo ñu dajaleel kon xadiisu Seydina Jaabir yi bii ne dafa wane ne dafa dox yéeg ci Safaa kii wàcc gaaw fii après ak bi mu ne yeneen saa salaam wër na ak ci kaw war waaye Mawlaana Ibn Abbaas bu hadiisam bi day wan ne kon yonent saa salaam sii doon dox kay waaye am na bi muy dox laata muy jeexal set yi nit ñi dañoo gën a takkar naa si gën a bari li mu mujj yéeg affaire bi loolu la mooy même bi la même bi la <laughs> voilà moo tax Mawlaana Ibn Abbaas ne danoon moom yonent saa salaam moo tax mu ne gaa yi sadaqu wa kanamu parce que leen saa salaam defu ko parce que na ko def noonu mooy ne da doon dox waaye nag nit ñi ba ñu baree hatta xaraj hatta al awaatiqa xaraj al awaatiqu min al buyuti ñépp naan hada muhammadun hada muhammadun yeneen saa salaam daal di daal di war waaw fa lamma kathura alayhi an-naasu ba nga xam ne ci la nit ñi bari fa moom rakib ci la ware kon nag loolu day wane ne kon affaire bi yonent saa salaam kon ci saa yi bay na Safa wal Marwa bi dëgg la benn la tànkam la ko defee yéeg na ci Safa yéeg na ci Marwa wàcce na def na loolu lépp def na ko waaye benn ci en tout cas minimum benn ci yooyu ba muy ba nit ñi ginee bari dafa war waaw dafa war benn ci yooyu dafa war dafa war <coughs> léegi kon loolu la ñuy dajalee xadiis yooyu hein gis nga kon ci kaw nii lañuy dajalee xadiis yi euh, <coughs> mooy leer na non tanta nga ne ma mais euh, léegi xadiisu Abu Tufayl bi kon waaw moom dane fa Marwa ñu ne la lool moo yeneen saa salaam bi mu paree Seydina Jaabir ci woppam nee na bi mu paree dafa ne dafa def discours am dafa wax loolu mu waxoon mooy comme que dafa waroon falo la ko Abu Tufayl gis am na nag <coughs> nga ne ma attends attends mais man euh, bon imam Abu Dawud dafa solo beneen affaire boo xam ne sa peut en cause yow lii nga wax ça peut en cause yow lii nga wax ma ne la mooy lan mu ne dane xaddatana haarun ibn abdillah wa muhammad ibn rafi' <coughs> mu ne ñoom ñaar nee nañ ñoom ñaar nee ñoom ñaar nee nañ abu aasim an maaruuf mooy ibn xarrabuud al makki mu ne xaddatanaa abu tufayli am qaal ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatuufu bil bayti ala raaxilati yastalimu rukna bi mexjane summa yuqabbilu ah nga ne loolu amul problème ñoom lii nga ne ma moo lii ma ne la non lii nii garaawul gisoon nañ ko que ne benn ci tawaafam yi des ne dafa gis salaam mu war ci muy def tawaaf euh, néeg ba néegu borom bi muy kaaba gi ci kaw war waayam di nuyu ar rukna bi mihjani di nuyu ruknul aswad ak lan li nga xam ne moo yat wam yoroon di ko fóon waaye nga ne ma man nag fi ma soxla mooy Muhammad ibn Rafi ah beneen sëriñu imaam Abu Dawud bi moom daf cee yokku ne summa xaraja ila safa wal marwa fa taafa saban ala rahilati mu munoo la <coughs> man looloo ma ci jaaxal mooy ne dane <laughs> moom Muhammad ibn moom dafa ne ginnaaw ba mu defee lool war tawaaf ginnaaw dafa dem ci marwa daal di def safaak marwa ñeex juróom ñaar ci kaw war waayam ah yow lii kon dindi na liñ fi waxoon ni ma ne noo dindiwu ko parce que xadiis bii nii imaam muslim ci boppam soloo ko mu jaar ci yoonu abu daawud ak tayaalisi mu jaar ci même maaruuf ibnu xarrabuuz mu jaar ci même maaruuf ibnu jamii ci même kii bi mu jaar ba ci abu tufayl ah foofu lan la wax <coughs> boo xam ne yokk bi amu fi waxu fi Safa ak Marwa yokk ko ci comme ni nga xam ne noonu la ko Muhammad ibn Rafi daal di solo ñu ne la benn ngoog ñu ne la beneen ah Ubaydillah ibn Musa mais moom ci boppam soloo na ko ci Ma'ruf ibn Kharrabuz ba léegi te yokk bii nii Muhammad ibn Rafi yokk amu ci imam al-Bayhaqi di na koy solo ah an abi Sa'id ibn Amr ibn al-Asam an Yahya ibn Abi Talib an Yazid ibn Abi Hakam an Yazid ibn Mulayka an Abi Tufayl ci boo xam ne beneen yoonu hadith bi boo xam ne Safa ak Marwa boolewu ko ci waaw kon nag loolu loolu la lay wane kon mooy yokku génnee charge la mooy yokku gi ñu ci yokku loolu yokk gi nga xam ne lañ ci yokk lañ ci yokk lële yokk gi nga xam ne moom lañ ci moom lañ ci moom la ci Muhammad ibn Rafi yokk dañuy xam ne loolu yokk boobu njuumte la parce que ñi ko jëlee ci Ma'ruf ibn Kharrabuuz ñépp ak beneen yoon bu jaarul fi moom sax tuddul na ci jaar dem ba ci Abu Tufayl boolewu ci Safaa ak kon ñu xam ne kon loolu yokk boobu njuumte ah kon lool leer na. nga ne ma mais am naa beneen affaire am naa beneen affaire boo xam ne léegi d'accord naa ci bii am naa beneen affaire boo xam ne man saa daal remettre en cause li ñu fi wax nii yépp baax na lool waaye imaam al-Bayhaqi kat rahmatullah alayhi soloona ci Qudaama ibn Abdullah ibn Ammar mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yas'a bayna yas'a bayna as-safa wal marwati ala ba'ir laa darbun wala tardun wala ilayka ilayk waaw Qudaama ibn Abdullah ibn Ammar radiyallahu ta'ala anhu mu ne man ra'aytu rasulallah mu ne gis naa yonent bi alayhi salaam yas'a bayna as-safa wal marwa gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dox diggante safa ak marwa di def doxu safa ak marwa ala ba'ir ci kaw war waayam laa darbun wala tar te ba mu koy def dóoruñu nit ñi te dàquñu leen comme li Mawlana Ibn Abbas doon wax wala ilayka ilayka te waxuñ leen puus leen fii puus leen fii acca puus leen sori leen sori leen yeneen salaam jàll loolu amu dañ naan la mais loolu <laughs> waaw dëgg euh, imaam al yi bi mu ko soloo dana lii de lii lañ wax waaye mbooloo wa qad rawaahu jamaatun an ayman fa qaalu yarmil jamrata yawma nahr ñu ne gis nga euh, parce que hadith bi amaa Qudaama ibn Abdullah ci Ayman ibn Nabil la jaar moom moo ko jëlee ci Qudaama imaam al-Bayhaqi ne lii hadith bii de ñii lii lañ wax waaye xadiis bi lii la wax waaye mbooloo mu takku jële nañ ko ci même Ayman ibn Nabil mu jële ko ci Quba Qudaama ibn Abdillah ibn Ammar waxul ne Safa ak dane fekk yonent saa salaam ba ñu koy gis xam nga fan la woon yarmil jamrata yawman nahr waaw waaw muy muy lan muy sànni jamra fa nga xamante ne nii mooy hein yawmun nahr bésub tabaski mooy bés bi nga xam ne ci la ñuy loje ci la ñuy rendee xar yi <coughs> ñu ne la te imaamu ahmad soloo na ko ci musnadam mu jaar ci Waki' imaam Waki' menn mu jaaraat ci yoonu Ayman ibn Nabil al-Habashiyu Abi Imran al-Makki nazilu Asqalan mawla Abi Bakr as-Siddiq moom moo ko jëlee ci Qudaama ibn Abdillah ibn Ammar comme niñ ko gisoon léegi al-Kilabi radiyallahu anhu moo ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam yarmil jamrata yawma an-nahri min batnil waadi ala naqatin sahba la darbun wala tardun wala ilayka ilayk ñu ne la mais imaam Ahmad solo na ko ci même càllal mu jaar ci même madaarul xadiis bi muy Ayman ibn Nabil mu jëla ko ci Qudaama ibn Abdillah ibn Ammar ah alkilaabiyu radiyallahu taala wa ardah mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sànni jamra bésub yawma nahri bés bi ñuy bésub tabaski min batnil waadi ci biir xur wi mooy fi ñuy sànnee jamratu al-aqaba fa mina ala naqatin sahba mu ngi ci kaw naaga gëléem goo xam ne mooy ñuulul weexul couleur bi côté yooyu la ne laa darbun wala tord dóoruñu nit ñi te dàquñ leen wala ilayka ilayka mooy même li nga jële fële sànk ah ñu la wax mu ngoog ta imam at-Tirmidhi nii la ko soroowee ne mbir mi keroog bi muy sànni jamra la te imaam an-Nasaa'i noonu la ko soloowee jële ko ci Isaaq ibn Rahawayh waaye naka noonu la ko imaam ibn abi euh, imaam ibn Maaja soloowee ci Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom ñépp ñu jële ko ci Ayman ñu ñu jële ko bokk ci Waki' muy dem ba ci Ayman ibn Naabil mu jële ko ci Qudaama menn mi ñu la wax sànq mu nettali ko comme ni ko imaamu Ahmad nettalee këne mbir mi mooy sàllale mooy euh, hadith yi ni mu jee wax këne mbir mi ramyatul jamratul aqaba la xewoon foofu la gis yoneen saa salaam loolu la mu naan te foofu moo am la darbun wala tardun wala ilayka ilay te imaamu Tirmidhi nee na xasanun saxiix xadiis bi de xasan la bu baax la saxiixun bu wér kon nag ci kaw lii lépp lañuy xam ne kon loolu waxu Muhammad ibn Rafi' ba la loolu juumte la ah que Abu Tufayl dane mbir mi fële la loolu ragal nañ ko waaye bii itam day wane ne mbir mi du Safa ak Marwa ah mooy nettali bi ne Qudaama bu imaam al-Bayhaqi bi gën a Qudaama ibn Abdillah dane yoneen saa sam gis na ko muy diggante Safa ak Marwa ci kaw kii euh, gëléemam laa darbun wala tarbun wala ilayka ilayka xam nañ ne du foofu li nga xaman nii mbooloo yu takku solo jële ci Qudaama euh, ci kii ay manum na naabil mu jële ci Qudaama mooy waxul foofu dane mbir mi ramyatul euh, Aqaba la woon ba muy sànni xeer yi kon ci kaw nii yépp kon lañuy xam ne kon loolu <laughs> mooy kon mbir mi li Mawlaana Ibn Abbaas wax moo ci ne mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ni moom la def mooy <coughs> kon laaj bi kon tontu nañ mooy Safa ak Marwa bii benn yoon la ko def comme liñ la ko waxoon ci début bi ci xadiisu Seydina Jaabir bi mook ñi nga xam ne ñépp benn tawaaf la def benn saa yu bayna Safa wal Marwa mook képp koo xam ne li nga def mooy dangaa def xiraan kon nag bu Seydina Jaabir ne yonent saa salaam def na Safa ak Marwa ala ba'ir yeneen yi mu ne ci tànk ñu gis tamit yeneen yi mooy Mawlaana Ibn Abbaas moo ñu leeral mbir mi que tànk la ko doon defe mais ba nit ñi baree bari lool ci la ware moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ma boo kële nag ki nga doon wax sànq Abu Tufayl inda Marwa dañ naan la mooy loolu rek jeex na Mawlaana Ibn Abbaas leeral na ko ba mu ko gisee ci kaw gëléemam ca Marwa mooy ba pare mu yéeg ngir war ñu jox ko géléem mu mu waroon fekk mu waroon ndax nit ñu bari ñi après mu taxaw fa di wax ak ñoom ah wallahu taala alam kon ci kaw noonu jee mooy masala boobu dem na léegi nag mu des masalaam kon nag mas mu des masalaam lan masalaam lan mooy lan mooy statut wu san yu bayna safa wal marwa lan mooy statut lan mooy ban wàccuwaay la am est-ce que ruknu la est-ce que sunna la wala waajib la yooyu insha allah lañu moo ciy tegu ci bii di ñëw après ñu waxaale moo safa ak marwa tuuti rek quoi après yooyu masala boobu foog naa buñ gisee boobu insha allahu taala bu ko defee mooy safa ak marwa après yaakaar naa loolu rek dina baax de <coughs> waaw buñ gisee lan mooy wàccuwaayam moom Safa ak Marwa gis nañ niñ ko defee yonent saa salaam wan nañu niñ koy defee après kon bii di ñëw ñu gis masalaam ana maa hukmu as-sa'y bayna Safa wal Marwa lan mooy àtteem loolu la gis inshaa Allahu ta'ala ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa ala